wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa ci suñu jotaa bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci. yebalug seydina abu muusa ak seydina muaaz ibn jabal ilal yemen <coughs> te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon leen yebal avant xajjatul wadaa <coughs> gisoon nañ ci jataa bi weesu ndénkaane yi nga xam ne yu am solo yim jox seydina muaaz ittaqillaha xaytuma kunt mu ne ko dolli ma ko dolli ma zidni ya rasulallah salawatullahi wa salaamuhu aley mu ne wa atba'i wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha mu ne ko zidni ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan mu ne ko ittaqi llaha xaytuma yàlla foo mën ne mu ne ko dolli ma mu ne ko wa atmi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha foo defe lu ñaaw gaawal nga def lu baax foo fële ndax loolu da koy effacer waaye loolu mooy foo gis fu ñaaw lenn def fa lu baax même bu dee du yaa ko fa def waaw ngir mu effacer jeexital lu ñaaw loolu nga fekk ca bërëb ba waaw bul ne way ñii seen sedex bii sa waay seen salle de conférence bii nga xamante ne nii fi la ñuy mballaxe a tëggi concert kon ñun waruñu fee mën a conférencer ah lañ ut beneen salle déedéet wa atmi'i sayyi'atal hasanata tamhuha foofu la lu ñaaw lañ fa doon def dem leen ngeen waxtaane fa waxu yàlla waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ngeen fa ñëwee mu effacer la fa newoon même bu dee après naan bu ñu fa jógee dañuy ñëwaat waaye yow defal <laughs> même nit ki nga xam ne day def lu ñaaw yeneen mi alayhi salaam ne ko def falu rafet ginnaaw gi ngir mu effacer ko est-ce que kooku dafa assuré na du delluwaat ci bàkkaar bi est-ce que dañ naan ko bon yow mii la tentation et trop forte boo fi jéggaloo it dara xasana googu nga fi nar a def ay istighfar ak ay jéggaloo ak gi bàyyi mbir ma wala defaat fa lu baax loolu boo ko defee du tee nga duggaat ci est-ce que dañ naan waa kon nag bon finalement comme que la dina nar demee daal kon bon attendez kon continuer ci li nga newoon dañ naan mukk déedéet wa atbi'il xasanata as-sayyi'atal tamxuha mu na ko yokk ma mu ko wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasan te nag del ànd ak nit ñi di doxale nit ñi ci jikko yu rafet yi <coughs> waaw ñu waroon a continuer keroog yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax Seydina Muaaz muy xadiis boo xam ne al Abu Daawud as-Sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo ak al imaamu at-Tirmidiyu Abu Daawud mu ko solo ci sunan bi ci kitaabul aqdiya baabu ijtihaadi ra'yi fil qadaa buntu bi nga xam ne ci la def li jëm ci wàllu àtte yi ah chapitre wala sous-chapitre def effort d'interprétation wala yulli sa dayog coono ngir bi juge biy def ngir mëna a yenn litige yi nga xam ne gisul àtte bi bu leer ci alquran te gisu ko ci sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kanta al imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi moom it yi jëm ci àtte baabu maa jaa fi al-qaadi yaqdi bunt bi nga xam ne mooy wax ci juge bi ana lay àtte waaye am na ñeneen ñu ko soloo muy xadis boo xamante ne nii nag nañu ko gis ba pare après ñu ñëw ci wax yi am ci est-ce que wér naam wiru ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon Seydina Muaaz bni jabalir radiyallahu anhu buñ jëlee riwaaya al imaam abu daawud as-sijistaaniyu mu ne xaddatanaa xafs bnu umar an shu'bata an abi awn an al-xaaris bni amr bni axi al-mughira ibn shu'ba an unaasin min ahli hims min ashaabi mu'aad bni jabal radiyallahu ta'aala an al-jamii' mu ne xaddatanaa al imaam abu daawud suleymaan ibn ibn al ash'as ibn ash'as as-sijistaaniyu mu ne mu ne xaddatanaa mu ne xaddatanaa nettali nañu xafs ibn umar Hafs di doomi Umar an Shu'ba mu jële ci Shu'ba an Abi Awn al imaam Shu'ba jële ci Abu Awn an al-Haaris ibn Amr Abu Awn jële ci al-Haaris ibn Amr di nekk mu ne ibn axi al-Mughiira ibn Shu'ba di doomi frère wu Seydina al-Mughiira ibn Shu'ba an unaasin min ahli Hims mu jële ci ay nit mooy al-Haaris ibn Amr mu jële ci ay nit yoo xam ne ci waa Hims lañ bokk min asxaabi Mu'aaz bokk ci ñi nga xam ne ñooy àndandoo ya ña nga xam ne ay àndandoowu Seydina Mu'aaz lañoon ibn Jabal anna rasulallah gis nga càllale bi nga ne ma e an unaasin mais ñooñ xamuñu leen ma ne la dinañ ñëw ci taxriij bi insha allah dinañ ci ñëw Ah, moo tax moo gën a tax sax ñu wax càllale bi ngir buñ ciy ñëwaat après lan la nettali bi wax mu ne anna rasulallah mu ne Seydina Muaz nee na mooy gaa yooyu bokk ci àndoom yi mais xamuñu ñan la mu ne anna rasulallahi ken yonent bi aleyhi salatu wassalaam lamma araada an yab'atha Mu'aadan ila al qaal gaa yooyu noonu di àndandooy Seydina Muaaz yi ñoo nettali kon alxaaris ibn Abdurrahman ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de ba nga xam ne ci la namm ci la bëgg yónni Seydina Muaaz ibn Jabal ilal yamani yónni ko Yaman qaala dane ko kayfa taqdi ida arada laka qadaa nee na dane Seydina Muaaz kayfa taqdi ana naka ngay àttee naka ngay juger ida arada laka qadaa bu dee ne dafa am loo war a àtte bu la gaaralee ñaar ñu war a ñëw nga juger leen wala loo xam ne danga cee war a àtte joxe ci àtte jugement ana nan ngay def woo waree juger nanakan ngay juger yaa Mu'aaz qaala sayyidina Mu'aaz nee na mu ne ko aqdi bi kitaabillah mu ne ko man de li may àtte woo bu boobaa lu ma gaaral lu ne ma ci joxe sama xalaat de duma ne naka la ñu lu ci ñoom diw xalaat wala naka la coutume bi fii ak ak kii di doxe déedéet li may def mooy aqdi bi kitaabillah damay àttewoo téereb yàlla bi laay xool muy alquran téereb téereb yàlla bi laay laay di alquran qaala nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko fa in lam tajid fi kitaabillah waa Mu'aaz téeréb yàlla boobu nga ne moom ngay àtte woo bu la ab at loo war a àtte gaaralee waa fa in lam tajid fii kitaabillah boo trouvé wul àtteem bu nekkee loo xam ne buur yàlla moom gisoo ci alquran mu wax ci dara nag subhaanahu wa taala ana nooy def qaala seydna Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu ne ko fa bi sunnati rasulillah kon ci sunnaay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lay àttee kon ci sunnaay ndaw yàlla sallallahu alayhi wa lay àttee yonent alayhi salaatu wassalaam ni ko qaal mu ko fa in lam tajid fa in lam tajid fi sunnati rasulillah ah wala fi kitaabillah nee na yonent bi alayhi ne ko waa bu dee ne Muaaz bu dee ne nag àtteeb loolu li wala li la mooy li la gaaral gisoo fenn ci sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam lu traité loolu wala lu ko wax te tamit trouvé woo ko ci téereb yàlla bi ana nooy def qaala seydna Mu'aaz ne radiyallahu anhu ajtahidu bi ra'yi wala aalu mu ne ajtahidu bi ra'yi bu boobaa nag ci lay defee lay door a defee effort liñ naan al ijtihaad ci laay déparé bu boobaa xool ci téereb yàlla bi trouvé wu ma ci àtteb loolu le xool sa sunna yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam trouvé ci loolu àtte boo bële bu boobaa nag selon li ma xam ci alquran ak li nga xam ne moom laa xam ci sa sunna ci loolu lay deppaare ngir xool gaar-gaar bu bees bi xew nan ana lan la gën a dëppoo ban àtte la gën dëppoo ci téere bi yàlla bi ban àtte la gën dëppoo ci sa sunna yow yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mooy ijtihaad bu boobaa ma daal di def loolu la wala alu te duma gàttañlu duma gàttañlu ci ijtihaad gi may def dinaa ci yulli sama dayog coono te duma ci yokkat te tamit duma nekk koo xamante ne nii pares dina ma ci fekk dinaa def sama kem kattan ngir trouver li nga xam ne mooy àtte bi nga xam ne moom laa war a àtte bu boobaa nee na fa daraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama sadra fa qaal alhamdulillahi alladi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah salawatullahi wa salaamuhu alayhi neena bi mu waxee lool yonent bi alayhi salaatu salaam daal di dóor dënn Seydina Muaaz waaw daal di dóor dënnam dóor dënn Seydina Muaaz ne maa ngi sant man salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi maa ngi sant suñu boroom bi nga xamante ne ni maa ngi sant boroom bi nga xamante ne ni moo dëppale moo dëppale ndaw ndaw yàlla ci li nga xam ne mooy gërëmloo ndaw yàlla li sallallahu alayhi mooy mu conforté ko ne ko mbir mi kon noonu la waaw en tant que juge en tant que qadi waaye en tant que mufti kuy ubbee juge nag moo gën a fort mufti waaw en tant que mufti walla koo xam ne mooy mufti mooy ki ñuy laaj ci ay masala rek waaw masala sàngam ñu koy woo di ko laaj ana lan la ci sharia wax kook nag léeg-léeg mu nekk mufti boo xam ne ci mazhab rek lay ubbee benn mazhab comme mufti diyaarul maliki ya comme li ñuy wax noon ne kii mooy mufti boo xam ne moom mufti maliki la mooy daal mazhabu imam malik moom masala yi bu ngeen ko ci laajee moom mën na leen cee tontu waaye boo ko génnewoon yóbbu ko ci ahnaaf yi bu boobaa du man a nekk masala yow danga naan ko nan la ci ahnaaf yi wax xanafiye yi wala xam xambali yi wala shafi'i yi du ko man nga gisit koo xam ne moom ci ngiiru imam ash-shafi'i kese lay ubbee waaye am na mufti yoo xam ne nag ñoom man nañoo ubbee ci lépp mooy ci euh, ñeenti mazhab yooyu yi nga xam ne ñoo gën a siiw ak yeneen euh, loolu mooy mufti wala ñu lay laaj ay laaj rek waaw loo xam ne nag après nag bu boobaa mooy xam nga leer na ne du le temps laaj yi lay laaj daa fekk muy laaj yoo xam ne c'est déjà près yoo xam ne alxuraan euh, tontu woon na ci wala àddu woon na ci ci lu leer sunna yi àddu na ci ci lu leer ndax mbir yi ma farratna fil kitaabi min shay àtte lépp mu ngi ci alxuraan léegi nag daj ko ci alquran moo simplul ci ñépp moom la ñépp jotewul moo tax kenn du ne àtte bi newul ci alquran dañ naan la yow selon sa possibilité trouvé woo ko moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko waaw fa in fa in lam tajid voilà fa in lam tajid fi kitaabillah mais bu dee ne trouvé woo ko ah ci téere bi yàlla bi nag fa in lam tajid mooy boo ko trouvé wul waaye mbir maa nga ca biir waaw mbir maa ci biir xam nga fi mu ne ku ñu fi ne woon eh, eh, eh, ku ñu fi yow génneel ci alquran waxtuy juróomi julli yi mu ngi ci alquran bari na ñoo xam ne boo leen ko waxee dañ naan la mukk loolu amu fi alquran foo xam ne sawaay day wax day wax ci heure tisbaar julliti heure waxtu julli tisbaar tàkkusaan timis gee fajar nga ne ko waaw yooyu yépp ngi ci alquran danaan la amul ñu bari dañ naan la loolu amul te pourtant mu ngi ci alquran loolu la ko Mawlana Ibn Abbas génnee ci alquran ah te mu ngi ci muy aaya yoo xam da koy jàng mais doo soupçonner sax lii loolu lay wax ah xoolal la nettali Seydina Ali dañ koy nettali ci Sey mook Seydina Ousmane ah am na ñu koy nettali ci Mawlaana Ibn Abbaas ni nga xam ne noonu la defe pëne ku ku koo xam ne dafa ëmb dafa teela mooy ndaw soo xamante ni dafa ëmb hein ni mu defee entre différence entre salaasiina shahran bële alquran di wax ak wa fisa wa wa wa mooy ci ñaari weer lay la la yaay ji di di di di di di non mooy bi mu naan euh, matal leen ah hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa xoola hawlayni kaamilayni yooyu ni mu ko génnee ak fële ba ci ne ndaw si du ku ñu war a dóor parce que ëmbam bi c'est possible waaw nit mën naa ëmb nit six mois génne ko foofu te loo xam ne boo ko waxoon nit ñi danaa la loolool newul ci alquran moo tax loolu loolu mooy dañ naan yow trouvé woo ko waaw mooy kon liñ doon wax sànq mooy du du laaj yépp daa fekk alquran tontu ci waaw boo ma ñëwee laaj ma ne ma mais shirk billah moom bokkaale polythéiste nee lii asso loolu moom baax naam baaxul dama naan la lool moom xaram bi kitaabillahi azza wa jalla tushrik billahi inna shirka kaana inna shirka la zulmun azim waaw loolu alquran wax na ko mu leer tontu bi leer na waaw yonent bi alayhi salaam wax na ba muy tudd muubiqaat yi bi ci njëkk mooy ashirk billah kon loolu leer na am na yoo xam ne du alquran bi koy trouver mais yonent bi alayhi salaam ci sunnaam ngay fekk mu àtte ci lii waaw moom ngay trouver ci sunnaam mu ne àtte bi lii la am yoo xam ne nag yow boo xoolee prime abord doo ko gis ci alquran doo ko gis ci sunna xam nga fii mi nii ku ma ne woon way kaay non kii nu mu tudd don d'organe don d'organe dagan naam daganut hein wala maye sang jël sa sang di ko maye baax naam daganut dagan naam daganut greffe peau wala greffe ay kër wala yu mel noonu euh, euh, euh, jële ko ci diw defal ko diw walla jële ci diw ab ab xawma lan defal ko diw loolu xam nga boo ubbee alquran nii di liir di gis fuñ ne greffe <laughs> wala ci sunna lool doo ko gis léegi bu boobaa àtte bi nu muy deme est-ce dañ naan ah loolu jànguñu ko woon ca daara ja de bourse bourse dagan naam daganul nga ne ah loolu jànguñu ko woon ci ci daara ja bursa fu ñu bind bursa ci téere yi gisuma ko fi woon waaw yow daal lu ñu wax nga prime d'intéressement hein intérêt gi ci yooyu noonu moom nu muy demee ci waajuy joxe zakat nga ne waaye yow loolu jànguma ko woon ca daara ja de ah kon de yow yi ngay neenal sawaay yow kañ ngay jariñ nit ñi ci sa xam-xam bu dee am nga ko <laughs> hein ñu ne la bon léegi <laughs> mooy yu mel noonu yu mel noonu est-ce que loolu loolu mooy juge bi wala mufti mufti bi wala kiy ubbee kooku foofu la affaire Seydina Muaz bii di taxawee radiyallahu anhu kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dóor dënnam ne alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah mu dóor dënnam ne alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla bi nga xam ne moo dëppaale ndaw ndaw yàlla li ci li nga xam ne moom la mooy gërëmloo yeneen ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi bala ñoo dugg ci commentaire ak ak wax ak yooyu ak nu muy demee mooy léegi ak côté bii nii euh, ci lan lay wax nii ak euh, yi nga xam ne mën nañ ko ci jëlee mooy taxriiju affaire bi parce que an unaasin nga wax de dañ naan la waaw loolu hein euh, xadiis bii nii ku mel ni dafa am ay wax dafa am ay wuute xadiis bi dafa am ay wuute parce que dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne xadiis bi wérul waaw ne bi ku mel ni al imaam at-Tirmidhi xam nga wax nañ la soloo na ko al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi bi mu ko soloowee dane hada xadiisun laa na'rifuhu illa min hadha alwajh wa laysa isnaaduhu 'indi bi muttasil alimaam at-Tirmidhi mu ne lii de xadiis la boo xam ne xamewuñ ko lu dul ci wàll wi ah bii daal xame wu ñu ko ci lu dul ci wàll wi waaw ñu ne ko waa léegi càllale bi moom loo ci wax càllale bi côté càllale bi loo ci wax mu ne wa laysa isnaaduhu indi bi muttasil mu ne te càllaleen fi man imaam at-Tirmidhi da mooy jokkaloowul loolu mooy la mooy xadiis bi dafa da'if ci moom xadiis bu jokkaloowul kay waaw parce que problème bi mooy an unaasin min ashaabi Mu'aaz ibn Jabal ñi ko soloo it fii la jaar mooy même imam Abu Daawud as-Sijistaani même personne yi la jaar ci Shu'ba ibn al-Hajjaaj mu jaar ci Abu Awn ah mu jële ci al-Haaris ibn Amr an unaasin mu jële ci ay nit min ashaabi Mu'aaz ci waa àndandooy Seydina Mu'aaz yi waxu al imaam at-Tirmidhi mu ngi noonu moom moom leer na nee na haadal la haadal xadiis bii lépp xadiis xamuñu ko illaa min haadal wajhi lu dul ci wàllu yi wa laysa isnaaduhu indi bi muttasil te sanadam ci fi man e, jokkaloowul hein loolu te ku mel ni ki al imaam al Jawzaqaani ah ñiy jàng mustalahul xadiis xam nañu ko <laughs> al imaam al Jawzaqaani moom xadiis bii nii moom da koo boole ci mawduwaat yi waaw ba pare mu ne haadaa xadiisun baatilun rawaahu mu ne hada lii de xadiisun ab xadiis la boo xam ne baatilu neen la rawaahu soloo na ko jamaatun am mbooloo an Shu'ba ñu jële ko ci Shu'ba ibn al-Hajjaj ah men amirul mu'minin léegi nag ah, mu ne am na ñoo xam ne dañ koo xaw a travesti am luñ ci ay ay ay Euh, njuumte yenn njuumte yu yoo xam ne dañ koy indi ci càllale week xadiis bi ah ci téere yu mag yi ci masaanid yu mag yi ak yu ndaw yi nee na man laaj naa ñi ma dajal ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañ xame toxal mooy boroom xam-xamu xadiis yi trouvé wuñ ko beneen yoon wudul ci yoon wii mooy biñ la wax sànq mu jaar ci Seydina al imaamu Shu'ba ibnul Hajjaaj yi mu jële ci Abu moom mu jële ci al-Haaris ibn Amr an unaasin min ashaabi Mu'aaz ne daal li li loolu mooy gars yi trouvé mooy de toute façon kese la am mu ne man lool daal laaj naa boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy yooyu toxal yi ah min ahlil ilmi wa sa'altu man laqiituhu min ahli al-ilm bin naqli anhu falam ajid lahu tariqan ghayra hadha ñi ma laaj ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu ba pare mu teg ci moom al imaam al Jawzaqaani rahmatullahi alayhi mu ne wal Haaris ibn Amr hadha majhul te beneen problème sax bu xam ne en dehors de an unasin mooy alxaaris ibn amr mi kenn xamu ko waaw wa asxaabu muaaz ahli hims la yu'rafun te àndandooyu mo sayna muaaz yi te bokk ca hims moom lañ naan xoms léegi actualité oblige mooy fële ca siri fa bomb ya dal jan yële temps ñu mu ñooñu kenn da leen a xamul asxaabu Muaz kese ñu dëkk xim su ñooy ñan ah mu ne wa mithlu hadha al isnaadi la yu'tamadu alayhi fi aslin min usul ash-sharia mu ne ta façon càllale bu mel nii ah deux problèmes waaw al Harith ibn Amr hadha majhul am majhul la ah asxaabu Muaaz min ahli Hims laa yoo yu'rafuun kenn xamu ne mais kon càllale bu mel nii kenn du ci sukkandikoo ci benn cosaan ci cosaanu sharia yi amul dara luñ ci kii lii manoo ci tegtaloo ci wàllu sharia waaw mu ne léegi nag moom <laughs> mu anticiper di tontu beneen côté bi ñi nga xam ne dañuy dëgëral affaire bi ñiy dëgëral xadiis bi mu ne fa in qiila inna alfuqahaa qaatiba awraduuhu fi kutubihim wa'tamadu alayhi mu ne képp ku ñu ne képp ku ne mais boroom xam-xamu fiq yi hein yu mag yi te boroom xam-xamu yu mag yi dañ ci dañ koy indi ci seen téere yi te tamit di ci sukkandikoo waaw surtout bu ñuy wax ci wàllu al qada comme ni ko bunt yi ko même borom xam-xamu hadith yi même bu dee ne al imaam al al al tirmidhi gis nga li mu wax moom moom moom nee na hada hadithun la na'rifu illa min hadha al wajh wal isnaaduhu laysa indi bi muttasil waaw imaam at-Tirmidhi moom mi wax leer na imaam Abu Dawud gis nga fa mu ko indi tamit ngir wane eh, eh, eh, léeg-léeg di àtte woo ci xel mais xel tekkiwu ci xelum nii de qiyaas la la bëgg a wax qiyaas te dinañ ci ñëw léegi mais dañu nekk ci taxrij bi insha allah waaw léegi kon mu ne buñ ma ne képp ku ne bu dee daa am ku ne mais boroom xam-xamu fiq yi mbooleem seen hein xaatibatan indi nañ ko ci seen téere yi te dañ ciy sukkandikoo xadiis Seydina Muaaz bi léeg-léeg bu ñuy layal qiyaas bokk na ci li nga xam ne xadiis yi ñuy indi di ko laye mooy bii mu ne loolu dañ lay wax lenn rek waaw ne la hada tariquhu hada tariqa tariquhu wal xalafu xallada fii salaf dañ naan la noonoo loolu moom grawul dañ lay ton leen lay tontoo dañ naan la Eh, loolu yoon la woo xam ne yoon mooy kii bii nii di indi xadiis bii nii gis nga ñi nga xam ne ñoo ñëw après boroom xam-xam yi ñëw dañ cee copier rek ñi leen jiitu woon waaw waaw mu ne nag fa in adharu tariqan ghayra hadha mimma yathbutu 'inda ahli an-naqli raja'na ila qawlihim wa hadha mimma la yumkinuhumul batta mu ne moom al imaam al jawzaqaani mu ne lii nag kon loolu lañ leen di wax léegi nag ñun on n'est pas figé man al imaam al jawzaqaani yu rahmatullah alayhi je suis pas figé cramponné ci samay position contre vents et marées ci jóge déedéet du lool de mais daal xadiis bii càmbar naa ko fu laaj ko boroom xam-xamu xadiis yi ma dajeel yu mag yi mais dara ñoom ñépp benn yoon keese lañu ko trouver mu yoon bii te yoon bii dafa am problème nag léegi nag ndax eh, boroom xam-xamu fiq yàgg nañ ko indi seen téere yi dama naan la loolu garawul loolu lenn la rek mooy ñi mujjee ñëw dañ ceerooy ñi leen jiitu woon rek te nag man fii géw ma yewuma fii ne ma changer képp koo xam ne fa in azharu tariqan ñi koy défendre ne xadiis bi dëgër na di ci sukkandiku buñ ma indilee feeñal ma leeralal ma weneen yoon wu wuteeg yoon wii mu ñëw mooy beneen càllale bu wuteeg càllale bii ma am man ñu ci am ñun ñépp ci yem mais beneen yoon boo xam ne waa ahlul hadith mooy waa toxal ñoom dinañ d'accord nañ ci mooy ci ah na ci seen règle yi que ne lii liñ naan hadith bu wër wala bu xasan bu dee loolu de présenté nañ ma ko ci hadith bii ci beneen yoon rajaana ila qawlihim dinañ dellu ci seen wax ñoom jàppale wax jooju mu nekk suñu wax waaye nag dama leen di wax léegi lu leer man al imaam al jawzaqaani wa hadha mimma la yumkinuhumul batta loolu nag lañu manul du lool moom saay jarul seet bu bari <laughs> jarul seet bu bari de ne loolu amul la yoon wi kese fi am ut nag weneen yoon wu mu dëgëre mooy looloo mën na am waaye malgré tout ku ko fi indi rek tamu <laughs> dugg ci kulu yi ah muy xadiis bu wér càllale bu wér di wax même chose nii ah bu boobaa ñu d'accord la ñu d'accordal la ne Seyna Muaz salaam waxoon na ko waxoon na ko lool mu yonent bi alayhi salaatu salaam kontaan dóor ci dënnam ne alhamdulillahi alladhi wafaqa rasula rasulillah <laughs> am na ñeneen ci boroom xam-xam yi ku mel ni al imaam al Buxaari yu rahmatullah alayhi boo demee ci awnul maabuud wax yii di ko fa fekk lii nii fa lañ ko toxale hein muy sharx sunan abi daawud mu am ñeneen ñu ne am boroom awnul maabuud mu ne wa qaala alxaafiz jamaaluddin almizzi mu ne jalaaluddin alxaafiz jamaaluddin almizzi de nee na te moom lii mu wax nii boo demee ci albidaaya wa nihaaya al imaam alxaafiz ibnu kasiir ah lu tax ma tudd al imaam al xaafis ibn kathir loolu moom war ngeen koo xam ah almizi ma tudd almizi tudd al imaam al xaafis ibn kathir ah rahmatullah alayhima lan moo tax ana lan moo war a tax hein mais sëriñam la woon sëriñam la woon wala wax ji leerul mooy al imaam al xaafiz ibn kathir taalibe al imaam al mizzi la waaw leer na léegi léegi nag moo tax ma ne la euh, bu ma tuddee kii ne al mizzi mooy bu boobaa war nañoo xam lu tax mu tudd alxaafiz almizzi mu yéeme maa yéeme ma yéeme ma yéeme ma yéeme na al imaam euh, mooy wax ji après nañ ñëw ci li al imaam alxaafiz ibn wax ci al wa nihaaya wax ne sëriñam loolu la wax waaw loolu la wax bu dee ne temps bi dinañu ko may sinon rek ñu bàyyi noonu te yem te te doyloo li nga xamante ne nii moom la boroom awnul ma'bud daal daldi tudd fii waaw léegi kon nañu dikkaat ci boroom awnul ma'bud sharh sunani al imaam Abu Dawud ah mu ne te al imaam kon al al Mizzi nee na ah wa qaala al xaafidu Jamaaluddin al Mizzi al Haaris ibn Amr laa yu'raf illaa bi haadha al hadiis mu ne Jamaaluddin al Mizzi nee na al xaafid xaafid bu rëy bi. nee na alxaaris mii nag nekk ci càllale bi nag moom ibn amr laa yu'rafu xamuñu ko illa bi hada al moom xadis bi rek lañ ko xamal waaw mooy li al imaam al jawzaqaani doon wax léegi naan waa ji majhul la ah wal xaaris ibn amr hada majhul al imaam al loolu la la ëmb rek mooy ne kii daal ci benn xadis bi képp lañu ko xame ah boroom awnul ma'bud mu ne rahmatullah alayhi qaala al buxaari yu laa yasixu xadiisuhu wala yuraf nee na al imaam al buxaari yu nee na non alxaaris non alxaaris moom laa yasixu xadiisu moom xadiisam wérul wala yuraf te dañu koo xamul sax alxaaris mooy kan kook dañ koo xamul mu ne kanta al imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi dafa wax ci al mizaan mu ne tafarrada bihi abu awn muhammad ibn abdullah abdillah as-Saqafi an al-Haaris wa maa ruwiya an al-Haaris ghayra abi awn fa huwa majhuul waaw léegi al imaam al-Zahabi boroom siyaru a'laam an-nubalaa ci téeram bi mu def al mizaan te imaam al-Hafiz ibn Hajar def lisaanul mizaan parce que imaam al-Hafiz Hajar da ñaan am xam-xam tool bu mel ni imaam az-Zahabi <laughs> ah waaye gis nga fi mu mujje ah ambition yi day rëy waaw al imaam az-Zahabi rahmatullahi alayhi mu tafarrada bihi abu awn mu ne xadiis bi moom abu awn moo ci wéete muy muhammad ibn abdillah la tudd muhammad di doomi abdillah as-saqafiyu ko joowoo ci waa waa saqiif an il xaaris yi mu jële ko ci alxaaris miñ la wax sànq ibn amr mu ne wamaa ruwiya lépp loo xamante ne nag soloo nañu ko ah an alxaaris yi jële ko ci alxaaris ibn amr mii ghayr abi awn boo xam ne jaarul mooy lépp lu ñu soloo ci alxaaris lu wuteeg yoonam bii di abu awn fa huwa majhul mooy ne ab ku ñu xamul la de waaw mooy moom daal ci abu awn rek lañ xamee alxaaris mi kon loolu la wax léegi <laughs> al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi parce que boroom Awnul Ma'buud après dafa toxal waxu imaam Ibnul al Munziri maanaam al Munziri mu tudd li imaam al al al al imaam at-Tirmizi yu daal di wax. teñ tuddoon ko léegi ba pare mu ne wa qaala al Buxaari yu fi taarixil kabir al imaam al Buxaari wax na ci at taarixul kabir al Haaris ibn Amr ibn axi al Mughira ibn Shu'ba Saqafi an asxaabi Muaaz an Muaaz ruwiya anhu rawaa anhu Abu Awn wala yasix wala ya'rifu wala yu'raf illa bi haaza mursal mu ne al imaam al Buxaari wax na ci at taarixul kabir mu ne alxaaris ibnu amr di doomu frère almughira seydna almughira ibnu shuba radiyallahu anhu mu jële ci asxaabi muaaz àndandooy seydna muaaz yi moom ñoom ñu jële ci seydna muaaz mu ne rawaa anhu abu awn alxaaris mii di abu awn moo jële ci moom wala yasixu te lii daa wérul wala yurafu te kenn xamu ko illaa bi hada lu dul ci lii nii lañ ko xame mu mursal lii tël mursal la mooy ci affaire bi dafa am rupture waaw ñoom nag buñ la nee mursal tekkiwul rek ab sax ab taabiin moo tëb kese mooy mursal du lool rek loo xam ne taabiin kese ci tëb lool déedéet moo tax ñu naan arsalahu fulaan waaw arsalahu sufyaan xadiis bi arsalahu sufyaan ibn sa'id ath-thawri te loolu mooy loolu jubluwuñ ci ne comme lañ xame mursal fëre hein waaw léegi aywa kon côté boobaa ngoog même ku mel ni al imaam Ibnul al imaam moom am na fu ne bon xadiis bii nii dafa njëkka ne xadiis bii nii bon am na mu indi beneen xadiis ne boo ko gën boo xam ne waxul tout à fait affaire bii mais ci ala alaamul muwaqqi'in wala i'laamul muwaqqi'in an rabbil alamin mu ne moom al imaam ibn al qayyim mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal dinay saxal Seydina Muaaz ci ijtihaad bi nga xam ne moom lay def ci xelam bu dee trouvé wu ko ci téeréb yàlla wala sunna yonent bi alayhi salaatu salaam léegi mu ne fa hada xadithun wa in kaana min geyri almusammin fa hum asxaabu Mu'aaz fala yadurru dalika li annahu yadullu ala surati alxadith wa anna alladi xaddasa bihi alxaaris ibn amr an jamaaca min asxaabi Mu'aaz laa waaxidin minhum wa hada ablagu fi shuhrati min an yakuna an waaxidin minhum law summiya kayfa wa shuhratu ashaabi Mu'aaz bil ilmi wad diini wal fadli was-sidqi bil mahalli alladhii laa yuxfaa wa laa yu'rafu fii ashaabihi muttahamun wa laa kaddaab wa laa majruuh bal ashaabuhu min afaadili al-muslimiin wa xiyaarihim laa yashukku ahlul ilmi bin-naqli fii dhaalika kayfa wa Shu'ba haamilu liwaa'i haadha al-hadiith liwaa'i haadha al-hadiith waqad qaala ba'du a'immati alxadis ida ra'ayta shu'bata fi isnaadi xadis xadisin fashdud yadayka be waaw <laughs> ah. alimaam Ibnul Qayyim léegi kon pare nañ ci côté ñi nga xam ne dañ ko dàq ne non xadis bi wérul bon lii moom saay bon alimaam Ibnul Qayyim mu ne non non xadis bi Euh, malgré mu ne fa hada xadis mu ne lii de xadis la boo xam ne wa in kaana min ghayr al musam min ghayr al musammin ne dañ koo jële ci ñoo xam ne kenn tudd leen comme an unaasin min ashaabi Mu'aaz xamuñ ñooy ñan bi mooy waaye ñooñu fa hum ashaabu Mu'aaz fala la loolu loolu noonu xam ne ñooy àndandooy Seydina Muaaz yi loolu nag kon loolu lorul xadiis bi ñàkk leen tudd mais xam nañ mbooloo lañ ñu bari ci waa euh, àndandooy Seydina Muaaz yi loolu lorul xadiis bi te mu ne daalika li annahu yadullu ala shuhrati al xadiis lii lenn lay wane rek li tax tudduñ ci kenn ci ñoom ne ñoom ci waay euh, àndandooy Seydina Muaaz yi loolu day wane ah xadiis bii lan lay wane day wane Euh, euh, euh, ak siiwam siiw gu xadiis bi siiw waaw day bi siiw mu ne te loolu nag ah wa hada ablagu fi shuhrati min an yakuna an waxidin minhum law summiya mu te lii moo matale ci siiw xadiis bi bu dañ koo jële ci kenn ci ñooñu noonu ñuy wax ci àndandooy Seydina Muaaz même bu doon tuddoon nañu ko ñu ne ñu jële nañ ko ci àndandooy Seydina Muaaz moo gën a siiw ko ñu ne woon jële nañ ko tudd kenn ci ñoom kayfa mu ne ana lu tax lan moo luy lu lu tere loolu wa suratu ashaabi Muaaz bil ilmi wad diini wal fadli wa sidqi bil mahalli alladhi la yukhfa lan moo tax sama wax ji bañ a demee noonu ah te ñu xamee mooy Seydina Mu'adh radiyallahu anhu xamewuñ ko woon ay àndandoo àndandoowam yi ñoom ñépp wóor waaw ñooñu dañoo siiw ci xam ci xam-xam ak ngëneel ak dëggu am nañ ci benn mais ci dëggu an àgg nañ ci foo xam ne nëbbuwul kenn wala yu'rafu min as fi ashaabihi muttahamun wala kaddaab wala majruux bal ashaabuhu min afaadili almuslimiina wa xiyaarihim laa yashukku ahlul ilmi bin naqli fi daalik mu ne te ay ñoñam te ay ñoñam te ay ñoñam hein te ñoñu Seydina Muaaz amul kenn koo xamante ni nii ku ñuy tuumaal la amul koo xam ne expliquer kat la waxkatu lu amul la te amul kenn koo xam ne ci asxaabu Mu'aaz ibn Jabal ku ñuy jam la bal li am ba des asxaabuhu min afaadilil muslimiina wax xiyaarihim mais Seydina Mu'aaz ñam doon àndal taalibe bi mais bokk nañ ci ñi gën ci jullit ñi bokk ñi nga xam ne ñooy crème jullit ñi mu ni laa yashukku ahlul ilmi bi naqli fi daalik boroom xam-xamu xadiis yi amul kenn koo xamante ne nii di nga def di nga am ay dut ay sikki sàkka am nga sikki sàkk ci wax jii ma wax que ne waa asxaabu Mu'aaz noonu lañ meloon ay àndandoowam ne lool buñ ko tegee fii mooy xanaa ñi ñii naan xadiis bi wérul dañoo seetluwul ci ko mu jaar Seydina Shu'ba kayfa wa Shu'batu haamilu liwaa'i haadha al-hadiis mais xanaa gaa yi dañoo seetluwul ne mais euh, imam Shu'ba moo moo moo xadiis bi de <laughs> mais est-ce que gaa yi seetlu nañ affaire boobu noonu mais dama foog ne seetlu wuñ ko man imam Ibnul Qayyim tet <laughs> Shu'ba mu ne haddathani xam nga imam Abu Dawud da ko ci beneen tàllale no waxu mais mu ne mais mais affaire bi dafa dafa garaaw sax xoola beneen tàllale bi haddathana Musaddad Musarhad men qaala mu ne axbarana xabaare nañu Yaxya kam al-Qattaan an Shu'batu an Shu'bata mu jëlee ci Shu'ba ngane ma lan qaala mu ne haddathanii nettali na ma Abu Awn Abu Awn an al-Haaris ibn Amr mu jëlee ci al-Haaris ibn Amr an unaas min ashaabi Mu'aaz an Mu'aaz ibn Jabal mu jëlee ko Seydina Mu'aaz mais gis nga jàllale bi gaa yi ci ne an door yow xanaa al-Haaris mi ngay wax mais xoolal Musaddad Yahya al-Qattaan Seydina Shuba mais imaam Ibn al-Qayyim mu ne mais mais mais mais kayfa wa Shuba mais te Shuba imaam Shuba haamilu liwaa haaza al-hadiis imaam Shuba xanaa da ngeen a xamul imaam Shuba xam ngeen ko sax mais xam naa da ngeen ci xel laa ilaaha moom mooy moo moo yenu porte xadiis bi moo fi ne di te lan waqad qaala ba'du a'immatil xadiis te lenn kenn ci boroom xam-xamu xadiis yi nee na idaa ra'ayta Shu'bata boo gisee Shu'ba ci càllale fi isnaadi xadiis xadiis boo mën gis ngay xool càllale yi ba gis imaam Shu'ba ci biir yow problème bi mooy seetal avant moom ña fa ne gis nga bu ñooñu dëgëree ña fa ne avant moom bu dëgëree nga ñëw ba ci ba la ca des moom bu yeboo nga gëmm gëmmal te tee xam ne dëgër na waaw imam Shu'ba mi nga xam ne woon na man li an yazn bi an li an yazni ya xayrun lii min an udallisa nee na gis nga tadlis xam nga tadlis euh, mooy di nettali loo xam ne déggoo ko ca ka nga koy nettali mais nga utiliser expression boo xam ne hein eh, day day day flou day yenu ko ne yow boo dégg nga ko mën na man na tekki ne dégg nga ko man na tekki ne déggoo ko comme al imam ibn Ishaq nga xam ne mudallis la même xatta xatta imam Sufyan ath-Thawri moom ci tabaqaatul mudallisiin boo demee dañ ko bokk na ci ñi féete mooy ñi nga xam ne seen tadlis rëyul noonu mais même Shuba dane tadlis ak lu man di doon man moom ma njaaloo moo ma gënal sax man may def tadlis man man Shuba waaw da topp sëriñam yi da doon topp sëriñam yi moo tax mu ne gis nga ay ñoom al ay xataada ñii ak gaa yooyu jarul ngeen di kii bu ma nee an xataada sax baax na mooy ne même bu ma jëlee ci moom moom mu ne an moom mu ne an graw parce que man sama sëriñ yi ma xam ne yëpp dañuy def tadlis ñoom abu ishaq as-sabi'i seydina Shu'ba da leen doon topp huit xadiis bu ñu wax danaa leen est-ce que yaa ko dégg waaw bu nee waaw maa ko dégg waaw mu mu téye bu dee ne boo nee dégg ko mu xam ne boo kon bii baal mu daanu waaw topp na fi di wër xadiis boo xam ne abu ishaq as-sabi'i rahmatullah alayhi moo ko nettali mu ne ko bo mu ne ko kan moo la nettali xeet mu sëriñ bi waxu ko dara mu ne ko boo ma waxul dara li ma jële ci yow yépp li ma jot a jàng ci yow yépp dama koy bàyyi waa waaw mais mu koy tegtal fa mu ko jëlee mais fa mu ko jële kag ko jàngal ba mu demee càllale bi waaja Medina la dëkk léegi nag mu ne léegi ni may def xam nga sox ba dëkko Irak la dëkkoon Basra mu ne xaaral ay mu jóge Irak fekk jamonoy aj la woon mu ne comme que aj gi euh, période aj la xaaral ma dem màkka xam naa dinaa fa trouver sëriñ bi ne ci moom la ko jële waaw mu daal di dem ci kooku ba mu demee Makka daje fa ak imaam Maalik gis ko ci aj gi mu ne ko waaw man de euh, diw laa doon laaj diw ñëw na te seen mooy Medina la dëkk sëriñ boobu est-ce que ñëw na aj si na imaam Maalik ne ko déedéet aj siwul de mu nga Medina mu jëlaat ay dàllam noonu la jaar dem na dem sëriñ boobu ne ko yow sama sëriñ diw nee na yow yaa ko nettal lii yow mais topp affaire bi ba affaire bi càllale bi da ko yóbbuwaat Irak yow ki def loolu lépp loolu xam nga ne bon imaginez rek tay tay ko lii lii moo tax boroom xam-xamu xadiis yi booy nettali yenn yi ñu doon def ci suñu nitu jamono ñi nga xam ne xamuñu xam-xam dañuy jàpp ne mais vraiment ñii ñii nii lii ñu doon def perfecta ak tamit non ban njariñ la am moo ëpp xadis boo xam ne boo leer na ko waa yii jarul ñun nga xam ne xadis bi maa ngi ci sama digg salon xadis bi ci sama néeg rek tàyyi naa jóg dem ci néeg bi jàngi xadis bi walla dem ubbi téere bi rek tàyyi naa ko xam nga ne ku tollu foofu waxuma la dara am na ñoo xam ne mooy portable bi ñu yor ah azkar yi yi ñu soxla ñu ngi ci booy dugg marché ñu ngi ci booy génn kër ñu ngi ci mokkaluñu ko te bu ñuy dem marché di dugg Auchan wala Carrefour wala di dem marché euh, Tilène wala marché Moussante wala marché Thiaroye yi gaar lieu ñu ñëw ba fo ma ubbi sa xool ana fan la xadiis boobu nekk ci azkar yi jàng loolu rek tayyi nañ ko te téléphone bi kat ñu ngi ko war seen téléphone di surfer di di bind ay SMS. waaye tayyi nañu dugg rek application bi nga xam ne fa la ñaan ya ngir xool lool jàng ko mais mooy xam nga ñun ni mel noonu foofu mooy ñii dañuy jaaxal dañ naan mais mais mais ñoom ñoo xamoon ndax xamoon nañ ne li gën a màgg ci kaw suuf la ñuy ut muy waxu yonent bi alayhi salaam te tamit fexe mu sax que lii nii jóge na ci moom dëgg-dëgg yow imaam Shu'ba moomu nga xam ne Shu'ba imaam Shu'ba moomu amul mooy <laughs> moo tax li wax nii ne. kenn ci boroom xam-xamu xadiis nee na mais gis nga imaam Shuba hein booy xooli càllale ba gis ci al imaam Shuba hein fashdud yadayka bi na nga dëgëral xadiis boobu gin koo téye mooy ci avant ngay agsi ci moom wér na imaam Shuba nga gis ko li ci tegu yow moom bu nga gëmm téye téyeel bu dëgër te xam ne yor nga xadiis bu dëgër <laughs> mais waaw imaamu Shu'ba ngeen mooy nekk fii te moo moo xadiis yëpp ci moom la jaar xadiis bi hein waaw ah, ah. ah. alxatiib al-Baghdaadiyu raxmatullah alayhi nee na nee nañu de Ubaada ibnu Nasi moom solo na ko jëla ko ci Abdurrahmaan ibn Ghanm an Muaaz mu jëla ko ci Muaaz mu ne wa haadaa isnaadun muttasil wa rijaaluhu ma'ruufuuna bi thiqa waaw ala anna ahlal ilmi qad naqaluhu waxtajju bihi fa waqafna bi daalika ala sixatihi indahum al imaam al xatiib al baghdaadi mu ne nee nañu ne Ubaada ibn Nasi soloo na ko jële ko ci Abdurrahmaan ibn Ghanm mu jële ko ci Seydina Mu'aaz mu ne te xad bu dee isnaad bi moom bu jokkaloo la te góor ñi xam nañ leen xam nañ leen maaruufuuna bi siqa xam nañ leen ci dëgër ak wóor mu ne ala anna ahlal ilmi ci kaw tamit kene waa borom borom xam-xam ni qad naqaluuhu daal di nañuy toxal xadiis bi wax tajju bihi ñu daal di ci ñu ciy sukkandikoo fa waqafna bi dhalika ala sihhatihi indahum ñun ñu taxaw ci lii kene kon loolu day wane ni wér na fa ñoom waaw kama waqafna comme ni nga xam ne rek noonu la ñu taxawee ne wér na ala sihhati qawli rasulillah sallallahu alayhi wa la wasiyata li waaris wax yonente mi alei satu salaam ne laa wasiyata li waaris waaw te même bu dee xadis yooyu noonu parce que am na xadis yoo xam ne euh, euh, daifu sanadi waaye saxiixul matni day wér mooy sanad bi day am problème waaye wér na mais lii côté sanad bi sax wax nañ la ne al imaamu Shuba ah ibn al Hajjaaji rahmatullahi alayhi moo fa ne moo tax insha allah lii ci li ci gàttal xadiis bi mooy euh, qaabil li li li li li tahsin waaw mooy xadiis boo xam ne ak wéram moom wér na waaw ndax loolu ndax loolu ndax loolu ndax boo jëlee par benn benn nit kii euh, alxaaris ibn Awf euh, alxaaris alxaaris mi nekk ibn Amr Euh, li ci al imaamul Buxaari wax nañ lii rek lañ ko xamal mais dañ naan dëgg la dëgg la moom li tax ñu naan majhul parce que moom xamuñ ci moom dara te ci xadiis bii rek lañ ko xamee mais imaam Shu'ba da doon toppatoo affaire yi ba telle sorte que bu nee diw mii mu nekk ci càllaleem mooy ne kooku ho ho waaw loolu daal moo tax ci gàttal insha allah mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër que ne xadiis bi euh, euh, wér na léegi wala minimum xasan la euh, mooy daal lu ñuy nangu la léegi nag xadiis bii nii daa am loo xam ne moom lay wax fii mooy ijtihaad la ak qiyaas qiyaas ijtihaad loolu lay wax ah, te tamit mooy eh, am na lu ma doon a fàtte kene al imaam eh, eh, mooy hadith bi am na yuñ jële ci saxaaba yi comme Seydina Umar ibn al lu xaw a niroog lii waaw loo xam ne day dem dans la dans la même veine nag yooyu day gën a lu mel nii yoo xam ne ay xadiis yoo xam ne ci Seydina Omar ibn al la yem waaye naka noonu al imaam ibn Mas'ud it jëlee nañ ko ci moom xadiis bu mel nii waaye jëlee nañ ko ci Seydina Zayd ibn Thabit ak imaam ibn Abbas al imaam al Bayhaqi solo na yii yëpp sunanam ginnaaw bi mu defee taxriiju xadiis bi ah. moom wax yooyu nga xam ne dafa jóge ci saxaaba yooyu nga xam ne moom lii mooy di di saxal li nga xam ne mooy qiyaas mooy ijtihaad waaw te loolu moom dafa fees sax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam directement waaw kon fii nii mooy lan xadiis bi kon est-ce que mooy ajtahidu li yi bi ra'yi wala alu ajtahidu bi ra'yi mooy damay toog naan bon je pense que j'imagine que bon il me paraît que il me semble peu que non jamais jamais loolu du loolu ah ay il me semble que il me paraît que apparemment non du loolu de mooy liñ la wax sànq la mooy liñ la wax sànq mooy qiyaas day tegu mooy loo xam ne lu bees la gisoo àtte bi réellement ci alquran ak sunna ni ngay def mooy nga fexe selon li nga xam ci alquran ak sunna nan ngay def ngir fexe génne àtte bi loolu la de waaye nekkul fenn te loolu moom moom moom saxaaba yonent mi aleyhi salaatu salaam temps yonent sax dañ ko doon def waaw ah xoola saxaaba ya demoon amuñu ndox ah amuñu ndox yonent ma lay saar saar ma leen yónni de amuñu ndox ba ñu demee julli jot kii moom julli waaw keneen ki ne moom du julli parce que amuñu ndox ba ñu amee ndox ki jotoon na julli ki jotoon a julli moom ne moom ah moom da yoonam newu ci moom moom julli na ba pare du julliwaat ka nga xam ne moom amul woon ndox te doon xaar ndox ah mu jël ndox mi jàpp daldi julli ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaam ah mu ñëw ci yonent bi alayhi salaam te ba ñëwee waxul kenn ne eh, kenn ki dane dane kenn ki ki nga xam ne moom ba ba amee ndox dane man moom nekkuma fi di jàppaata ko julli ndax julliwaat na julliwoon naa ba pare